jullit dëgg lañu daañu àttee ne rey ma war na comme ni ñu reye woon xalaat ni ñu reye woon ñu xas yi ak nga xam ne ci xam-xam yu xóot yooyu dañ caa génne tuuti te tamuy loo xam ne kenn génneel wu ko cheikhu tarbiya dafay mboolem xeeti xam-xam juróom-ñaar fukki junni xam-xam yooyu nga xam ne ah ulama yi xamuñu sax tur dañ cay géeju benn xam-xam bu ci nekk dañ cay géeju ci la ñuy rawantee nag balay nit ki nekk dëgg cheikhu tarbiya bi mag day xam ci xam-xam yooyu lu bari xam bu ci nekk mu tànq ca ba naan ba màndi kon alkitaab wa sunna alquran rek ci boppam doomu aadama yi rawante nañ ci rawante goo xam ne gii xel mënu koo xiyaas ndax jenn aaya jenn aaya wala genn wàllaatu aaya maanaam benn fiqra aarif billaahi mën na ci atte xam-xam atte jaam ñëpp ak seen diine ak seen jëf ni Sayyidina Ali waxee dugal naa sama lamiñ ci sama gémiñ junni bunti xam-xam ubbiku bu dugal naa sama lamiñ sama gémiñ mooy noppi naa di méditer di wéet di xalaat ni ma waxee woon ba suñu borom ubbi sama xol sol ci ay géej ci xam-xam yoo xam ne may na ma bu amoon ndigalal yàlla fatiha rek danaa ci chara lu diis ñeen fukki bi ci ay téere mu ne nag amul lenn loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam déey na ma ko te waxu ko ñi ci def waaye nag gannaaw sallallahu alayhi wa sallam laylatul mi'raj bi mu bi mu rañaanee ba àgg ci xadiratul qudus ci pays bu sell ba ba nga xam ne nekk na qaaba qawsayni aw adnaa fa awxee ila abdihi ma awxaa ñetti xeeti xam-xam la ko fa suñu borom xamal benn xam-xam bu njëkk bi war na ci moom mu xamal ko jullit ñëpp mooy alquran ak li ci aju ak lépp loo xam ne atte yi digle ak tere ak lu ñu sopp ak lu ak lu dagan ñaareelu xeetu xam-xam bi araam na ma xamal ci mel ni mi def lenn ba ci sayyidina jibril beneen xeetu xam-xam bi fu ma gisee koo xam ne kii yéene naa ko ko te yeyoo ko ma xamal ko ca la ma soog ak lam ca attan ci xeetu xam-xam boobu nag mu di ko xamle ci baatin ci yoon yu nëbb nga xam ne ci la Abu Hurayra waxee ne picc sax bu naawee nu xam ñu jële ci xam-xam yu dul jeex Alioune wax ne mën na ci saraa ci fatiha lu diis ñeen fukki gëléem ci ay téere Zeynul Abidin wax ci loolu Abu Hurayra wax ci loolu ci seen xol la leen ko yenn bi sallallahu alayhi wasallam xamale seeku tarqiya bi mag dëgg day doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay ñañam xeeti xam-xam yoo xam ne bu ñu ko wax dañuy rus sax ñu xam ne xam nañ ko waaye bis penc ba lay feeñ keroog ndax bisum borom ni alquran anzala alayka kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatun mutashabihat yooyu nga xam ne suñu borom wa ma ya'lamu ta'wilahu illa allah yawmal qiyam lay feeñ te bu boobaa du jëriñati dara bu boobaa ba nga xam ne ti mbooti secret alquran yi nga xam ne mooy asraarul quraan yi feeñ na ba suñu borom tabaraka wa taala jàng suratu rahmaani arrahmaan alamul quraan ba saar wi jeex ñu feeñal daraja yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom bég ba xàqataay ñu dégg baaxam bu keroogee secret yooyu yëpp lay feeñ am na ci secret yoo xam ne awliya ku mënul awliya yi sax xamuñu ko mooy bokk ci xeetu xam-xam bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam araam na mu ko menn mbindeef mu xamal ci dara dara dara menn mbindeef waaye xam naa ci question yi ndax na tàng dund bi jeex na nga xam nga ñoo ngi ci dix sept dix septième page te vingt quatre la mën nga dix heures dana ma xaw sax nañ jël débat nañ jël débat yi la na ci bu duggee ci safara du tàng bu duggee ci ndox day mel ne mu ngi ci jaww ji bu gisee itam mu gën a soxar gën a bon gën a aay nga xam ne du nangoo gis nit bu ko gisee day mokk ba sedd ba mel ne ndox ci secret yooyu ci defoon na ay istishhad ci sëriñ bi nekkee ci géej gi yëpp yu ñu gisoon ak mellantaan yu yu bari ñu ko suyoon ak noonu ñu ko nattoo woon ci bi mu lekkee jën yooyu ci sar boitu sardine bi ci bi mu jaaxlee ak butéel li ko la yooyu ak xew-xew yu bari ak secret yi ci biir ci gaa yi yàlla yi na yi deme ci ñoom ñu ci résumé ñu dem ci mais sëriñ bi héros la li ñuy wax héros national Sénégal mooy moom ngeen ne héros mooy ci gën a rëy jëf li nga xam ne moo jaaxal ñépp wala moo tiital ñëpp nga dal di koy éliminer mu jeex nga bàyyi tagg woo xam ne ak kañ woo xam ne du ñu féeg ñun ñaa ngi fi du ñu dañ di ko waxtaane ñun ñu yëm nit ñi ba faw xam ne sa dund ak saw melo ak say jaar-jaar day day sëkk nit ñi ba nga xam ne réew mi nga dëkk daf fi sax ba faw jox leen personnalité ñoom ci seen bopp ba nga xam ne ku juddoo ci réew bu ñu xamee dimu sàng moom nga xam ne ca la dëkk ñu xoolaat la qaalu abu saqra min shaybaana qultu lahum kalla la amri walakin minhu shaybaanu wa kam abin qad alat bimnin dura xasadin kama alat bi rasulillahi adnaanu bu mu jógee ci exil bi nga xam ne mboolem xeetu pexe xam ngeen ne tubaab bi ñàkkuñu imagination lu ne ci àdduna def nañ ko ngir jaamaarloo moom ngir dévier loo ko rek lu toll ne bën bënu pousa luñ ko def rek mu yokk wóyunteem yokk dëgëram yokk yokk xolam bu yaatu bu mu gën a jéggale mbindeef ba du topp kenn dara tubaab bi di mbir moo xam ne nii suñu borom na leen ay pexe may na leen kàttan jox leen moyens yi nit ku songoom ñoom ba bongiku fa nga nekkoon nga ne fa ñoom ñoo dellu gannaaw la bañ ñu nangu ko waaye la nga doon bañ tey nga ko gën a bañ doy na sëkk ci jaloore li ñuy wax ci tasawuf maanaam buñ dee traduire le Paul du Moulin le Paul du Moulin nga xam ne lépp ci moom la dellu si bi nga xamee ne nee na bëccëg yi ak guddi yi njëkkante nañ ñëw di ko takk xarit ñu moom loo ko alquran kaaba gi di ko ziyaare si di ko wër nga xam ne bépp dox bu ñuy sëf ci lislaam dëbb na ca ba bokk ci jàmbaar yi ca man bu ca mënul nga xam ne su mborom war na ko ne yaa ko taxawal ci kaw suuf si ba ko ku la weddi weddi na ma weddi na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ne tawaaf kulli man alayya ankara inda al ilahi wa nabi la yushkara képp koo xam ne weddi nga ma sa jëf yàlla du ko sant yonent bi du ko sant mu ne ajrul lazi naasa ani walam yatub shaqaawatun tadumu fi umul kutub képp ku xëccoog man dara te tuubuloo ko sax pay mooy texee di ba ñu bind ci yëpp ndañu téere te duñ ko faratee li mu doon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci baatin nga xam ne ku ko réeree mu lor la moo tax suñu borom wax loo ko mu ne zimaamul wara asri la dallahi fi yadi umarumtu min maliki qaada bi nii nan conclure ci loolu rek gàttal léegi nag ñu jërëjëf xam ngeen ni exposé moom du mën a nekk lu exhaustif du mën a jeexal et ni ngay waxee nii laaj yi na bañ a jeex te sonn ñu rek. mooy ñu ñaan ñu ngi yi sëriñ sax sànni kàddu xawoon na xat moo euh, na ko woon def sax euh, waaye ñu ngi ndax ñoom. salle bi ñu ngi koy jox chaque année ñooy nga xam ne ñooy jàppale mooy son excellence monsieur Ousmane Balla Sy mu def ko ci turu ambassadeur bi euh, bi kon ñu ngi koy sant moom itam. attention solo yàlla kon moom sëriñ bi da ngaa ne salaatu ala nabi naa yóbbu leen àjjana. mën naa àggali ci yàlla. mën naa àggali ci yàlla. Mm-hmm. mu ne ndax loolu dina doy ci waa ji bu ko dee def te boole ko gëm sëñ Tuubaa dee def te ko gëm sëñ Tuubaa ci ban jamono la ndax bu fekkee ne ba sëñ Tuubaa ñëwagul la du ko wàññi dara fekkee ne ba mu nekk ci géej gi te dellu seegul la du ko wàññi dara dee ci diggante bi nga xam ne suñu borom wax na ko kon ne ko wool bindee fii yaay sama buntu yërmande bi ma indi ci kaw suuf ku jaarul ci yow du ko am bu fekkee la ko jiitu la ko wa wàññi yàqal dara jamono ci diggante ndax yonent bi sallallahu kenn taxaw taxawaayam ci àdduna bi ba kooku jóge fi keneen bu keneen keneen taxawaat taxawaay bu waaye kenn rek lay doon ki nga xam ne mooy taxaw taxawaayu yonent bi benn daf koo doon ci baatin rek wala bu doon na ko ci zahir ak baatin bu ko doon ci baatin rek te doon ko ci zahir yàlla santul nit ñi ñu xam ko mën nañ koo umpale mën nañ koo bañ a gëm te du wàññi kooku dara bu dee ku bokk ci ñi nga xam ne su borom daf leen a wooteloo wooloo leen bindee fii nga xam ne ndigalal yàlla mu mel ne yonent bu woote ku ko weddi bayit yooyu waxoon léegi seede la ajru alladi naazaani walam yatub shaqawatin te gëmu fi umul kutub gannaaw kook nga xam ne gëmu ko gannaaw jaamu yàlla bi muy jaamu yàlla sax lay doon yool ba mooy ak texeel loolu taxul ñuy wax tawaab kulli man wa nabiyyi ishtara lu leer la képp koo xam ne weeti nga man jëf joo mën a jëf doonte dangaa demoon ba ca màkk ca kaaba bi nga di ko wëri suñu borom du ko nangu yonent bi du ko nangu suñu borom du la ci gërëm yonent bi du la ci gërëm lu leer la kon ngeen jàpp ne ni mu wax ne in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bima bihi nas xiyaaru salafi boo dajewul ak waa ji nga xam ne mooy ki mën a yewenal mbir ñi di waaye yàlla ji nga xam ne moom la ñu boo dajewul ak moom ak nit yàlla yi bindoon bàyyi fi na nga ca jàpp ca jamono booboo tax ñuy wax ne salaatu ala nabi dana doy walis murabbi ndax waxtu woo jullee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek am na malaaka bu toog fi boppam boo jullee ci moom benn yoon malaaka bi ne ko diw sàngam julli na ci yow mu julli ci yow fukki yoon boo jullee ci moom fukki yoon mu wax ko mu julli ci yow téeméer yoon boo jullee ci moom téeméer yoon mu wax ko mu julli ci moom junni yoon ñu far sa gépp texee di dundal la yoolu dem àjjana loolu bu fekkente ne defaatoo lu ko yàq wala nga am ci ñaawteef loo xam ne buñ ko loola ëpp ko da nga texe bu fekkente ne nag euh, diggante yi ma waxoon ne ci la waxee ne tawaafu kulli man alayhi ankara inda ilaahi wa nabiyina yuskara bu dajewul ak jamono jooju loolu dana am bu fekkee nag jamono jooju la dajeel nag nit ki dañuy seet ndax am na yoo xam ne daañu ca nangu ngànt ak luñ dul nangu ngànt bu fekkee ne nit ki dafa nekk ci bërëb yoo xam ne mënu koo xam loo xamul doo ko gëm kooku dana am ngànt ni nga xamee ne même yonante sallallahu alayhi wasallam bu mu yonante bu woote fa nga xam ne buloo ko daawal maanaam woote bi àgg gu fa ñooñu am nañu ngànt ni ki tey bi fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkee américains yeeg européens yeeg africains yi nga xam ne yëguñu woon ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom yónni ne ko ñooñu ci jamono yooyu bu ñu dee it du ñu dem mukk safara ndax suñu borom nee na wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula du lu mbugal mukk feeg yónni mënu yonent nga xam ne kon ñooñu ñoom du ñu dem bu ñu jaamoo yàlla wala ñu kilee wala ñu bañ a jaamoo yàlla du ñu dem àjjana du ñu dem safara ndax du ñu dem safara ndax yoo woowu ñu leen jëmee ci yàlla ba ñu bañ mënuñoo dem àjjana ndax jaamuwuñu yàlla ndax àjjana ku jaamul yàlla doo ca dugg ñooñu ñooy la ñuy tuddee ahlul fatrati ak ñi nga xam ne adamu buloobu daawati mooy ñëw ci ñoom wala nañ leen ci juróom-ñeent nit ñi nga xam ne duñu dem àjjana duñu dem safara ñooy ahlul araaf boo seetee maxaaliqu niiraan da nga fekk ni ko sëñ bi énuméré muy juróom-ñeenti nit ñoo xam ne du ñu dem àjjana du ñu dem safara laaraaf la ñuy dem laaraaf nag ni mu demee ulama yi wax nañ ci wax yu bare bare bare bare kon ki nga xam ne dafa gëmul sëñ Tuubaa am na ngànt ni nga xamee ne ku gëmul yonent bi am nga ngànt ngànt yooyee daañu ko nangu ni ñu koy nangoo ci yonent daañu ko nangoo ci xutbul xaw si boo xam ne suñu borom daf koo feeñal daañu ko ci nangoo fekkee ne nag ngànt yooyu amuloo ko te sa gàttañ lu wala ki ñaan wala farfarloo wala féete moo tax nga weddi ko ndax moom tekkiwul waxul ne ku ajuwul ci moom ndax li ngeen fi yàlla yi ñu war a texe dañoo bari te kilifa l'islam bu ci nekk ab cër nga ca am am na ñeneen ñoo xam war nañoo texe te bu ñu aju ci waaye rek nañu la gëm bu fekkee ne xutbul xaw bu ñu woote loo nga nañu la gëm nañu nangu ni moom euh, li nga doon nañ ko nangu bu fekkee ne ki ko nanguwul nag mooy ki nga xam ne yi day condamné loolu leer na sëñ waaw Basiru Musa la للحقيقة المحمدية وقال بأن العلوم تأتي إلى سيدنا محمد ماذا؟ تأتي إلى سيدنا محمد مباشرة دون أن يمر بلفظ المحفوظ وما هي هذه الحقيقة؟ maanaam loolu sëriñ bi dafa wax ci bi waxaat ni maanaam xaqiiqatul muhammadiya dafay ma wax na xam-xam ni dañuy ñëw ci Muhammad lu dul mu jaar ci alwul mahfuz mu ne lan mooy loolu deuxième laaj bi mu ni raaytu ba'da naas yufaariquuna wa alayhim asna axal kalima ah wax yow asna axal kalimatin aw xiyaatin min arafi dunya jaan ñu daanu maanaam ñun ñi daanu kay fa nu bari mën a ay ñu leen ak suuf yéen maanaam ci seen suuf naa nañ leen leen di waxe wala tontu saw mu ni xaalika yaa xay alxayru an maanaam noo ko mën a mais bu ñu def mooy alxambaar ak suuf yi ala ci xeetu naqam mu ni xibaar suuf yi maanaam suñu yoon ko leerale al saarikul mashhur wal mashhur bu saarik hmm. al mashhur al mujarrad wal saarik mu ne lu mu wax loolu mu ne maanaam noonu koy leerale noonu koy leerale waaw daanaka waxoon na moom euh, dégg na wala lu mu tànn ma wax ko ci wolof wala arab wala hmm? wolof ñëw waaw ah, bismillah bi nekk bi di ma maanaam xaqiqatul muhammadiya waaw al xaqiqatul muhammadiya alxaqiqatul ahmadiya dafa am ak alxaqiqatul muhammadiya leer yi nga xam ne day jóge ca azaatul muqaddas muqaddasa jalaal ji loolu jalaal ji day tax amul benn bindeef bu foor a foor nga def yonent nga loo mën a doon ba leer yooyu nga dégg ko te lakkuloo ba seey ñëpp karaw bi seey ci furno bu boy duñ ko ca tege kon day njëkk a jaar ci alxaqiqatul ahmadiya mu segg ko def ko talxiif ba yonent yi mën koo dénku bu bu ca jógee jaar ci alxaqiqatul muhammadiyya nag yonent yépp yeneen yi mën koo dénku te am na ci yenn ci awliya yoo xam ne ca foofa la ñuy dékkoo bala ñuy jógewaat ci yeneen yonent ak yeneen malaayika yi bala cay jaaraat bay ak si ñoom bu ñu ne alxaqiqatul ahmadiya ak alxaqiqatul muhammadiya dañoo wuute ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne mahmudun fil ardi wa fi samaai cant gi ñu ko sant ci asamaan ak ci suuf al ahmadu mooy ki ñu gën a sant al muhammadu mooy ki ñu bari lu cantam ñu tuddee pays bu mag ba nga xam ne lu jóge ci suñu borom bari jëm ci mel mi def ci lay jëkk jaar ndax bu ca jaarul kenn du ko attan ab yonent du ko attan malaayika du ko attan leneen du ko attan alxaqiqatul ahmadiya jooju nga xam ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ko jagoo te muy maqaama mu nëbb moo xam ne feeñul ci adduna maqaama moomee mooy mooy woyofal mooy mooy tax doomu aadama wala malaaka mën a dékku leer googu jóge ca nga xam bu jógee ci suñu borom kenn mel ni nekk du ko mën a dékku fekk jaarul ci alxaqiqatul ahmadiyya jooju alxaqiqatul ahmadiyya jooju bu ci jógee nag dana jaaraat ci alxaqiqatul muhammadiyya waxoon naa sànq ne dañu ne maqamam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bala ñu koy feeñal yowmal qiyaam bu bu keroogee bu ñu ko feeñal suñu borom dana gëg bëgg bëgg ba xàqtaay malaayika yi nga xam ne ci faral naay misaali ne li cheikh abou isib bistami wax ak euh, euh, cheikh uwaysul xarani cheikh euh, seydina uwaysul xarani bokk fekki woon na jamono yonante bi sallallahu waaye mënul woon dem ci bi jébbalu ndax yaayam ji mu doon toppatoo te woon ci tolluwaay boo xam ne mënul dem bàyyi ko moo tax bu ñu ko limaale ci saaba yi ci taabi'oon yi lañ koy limaale uwaysul xarani moomu nekk kon nit ku doy waar ba nga xam ne yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax ne inni la ajidu nafas rahmani min mel ne naan yërmande suñu borom wala xetu suñu borom mu ngi jóge ci wetu yonent booba waysul xaram yi moo fa nekkoon mu ne saxaaba yi ku ko ci gis na nga sàkku ci moom mu jëggalul la ndax lu mu laaj suñu borom dana ko defal bi nga xam ne Sidna Ali ak Sidna Omar ñoo gis waysul xaram yi biñ ko nee jéggalu nu ba noppi mu ne leen ñi jóge ci Muhammad wa bi ñaan loo ah, ci mu wax mu di ma muril kiiraay yi dox suñu digg moom ba mu des juróom-ñaar fukki junniy kiiraay yoo xam ne benn bu ma ci jege woon damay seey ni karaw di seey ci furna bu bay Cheikh Abdul Aziz Bistami noonu la ko waxee moom itam ñaanoon na suñu borom loolu Muhyiddin Ibn bi nga xam ne ne suñu ko maqama yonent yépp ak maq ah da nga ma waxoon ne naay gàttal ndax laaj yu bëri na ndax laaj yu bëri na léegi daal kon alxaqiqatul muhammadiya ak alxaqiqatul ahmadiya hmm? waaw boobu dama ko bëgg a résumé tontu ko ko bu gàtt waaw ci gàttal alxaqiqatul ahmadiya mooy dëgg dëggi daraja yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne benn mbindeef mënu koo dékku ci àdduna du malaaka du lenn lu mu doon du benn yonent sax nga xam ne lépp lu jóge ci suñu borom tabaraka wa taala ci noorul jëlaal ak noorul jamaal war a jëm si ci mbindeef yi ak nu mu mën a demee day njëkk jaar ci alxaqiqatul ahmadiya mu segg ko ba alxaqiqatul muhammadiya bi nga xam ne moo jagloog mbindeef yi ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa am ñaari wet koo xam ne bu ci nekk martaba la bi jàkkaarloog suñu borom dong dong dong mooy xaaba xaw sëy ni xam ne booba dara bindeef dara nekk fi mu mel ne cercle boo xam ne dañoo takk ci digg bi bu mu séddale ko ñaari arc arc bi di lu jëm ci mbindeef yi arc bi di lu jëm ci suñu borom dong sallallahu alayhi wa sallam nekk buum bi nga xam ne moo séddal diggante bi mooy fakkaana xaba xaw si ne awadana moo tax sëñ Tuubaa ne maqaamaatu xayril xalq an xayri rabbihi muxayibatun faltaqara an suurata nañ ne kurul boromam xamu ko beneen wet gi nga xam ne mooy xaw si di jëm ci mbindeef yi nag alxaqiqatul muhammadiya mooy li ci njëkk alxaqiqatul muhammadiya ca la kummal awliyaa yi xutbul xaws yi di naane ci la yonent yi di naane kon xaqiqatul al xaqiqatul ahmad yi ak al xaqiqatul muhammad yi noonu la demee bokk ci gàttal asalaamaaleykum muy laajte daama mu doon jël xaal la xaal xam ngeen ne wuti nag maqaama maqaama mooy fa nga xam ne da ngay dox ci yàlla ba àgg fa nga xam ne lu dëgër la ci yow aw melo la ba ba nga koy weesu xaal nag lu lay gane la loo xam ne buy ñëw doo ko sabablu doo ko yëg du ñëw ci sa sago buy demit du dem ci sa sago waaye du sax day am benn yoon xol day toll foo xam ne du jege sax al mu biir waaye dana toll foo xam ne day àgg ci maanaam liñ mën a wax ne détachement euh, désestérestre maanaam daal fàtte na lépp lu ñu benn wet gi nga xam ne ndax roo

munawara naka ñu dox ba guddi gi xaajagul ñu dal di dal di taxaw sippi seen ay rawaxin fa si yéene fanaan moom mu mujj génne misra bi mu dikkee ba ak si ñoom ne leen gën a gaaw a noppalu gën a gaaw a fanaan doxu leen lu baax ñu ne ko dafa am gaynde koo xam ne mu kanam te ñu ne ko fii mu waaxu ba àgg ca gaynde ga téye ci nopp bi wamat ko ba mu sori mu këdde ko ko doxal nit ñi ñemewuñu la ñu ne ko waaw yow da nga di yonent wala loo doon mu ne déedéet waaye damaa dégg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne jaam bi bu tàggatee boppam ba ragal dara xaal nag borom xaal ji daanu dëgg bu dee jëlu dëgg dëgg day toll ci diggante ba waaye du ca tolloo maqaama ndax daf cay jóg xaal la cay tolloo wax ba mu tolloo ci xaal nag dara du ko lor di dëgg ci moom. dëgg naa daal. dëgg bi ci topp sëriñ. am na solo parce que am na mooy koo xam ne kii ku yàlla xëcc rek jëme ci boppam moo xam. xam nga sharia xaqiqa moo xam xamuloo ko moo xam jaamukatu yàlla nga wala jaam doo jaamukatu yàlla mooy ki nga xam daal feesal nañu xolam ak leeru xaqiqa ba nga xam ne gumba na ci sharia mënatu la gis sharia am na am médecins yoo xam ne dañ daan lekk medd am na médecins yoo xam ne buñ nee buñ dee seenu weeru koor ñu ne weer yu feeñ dañu daal di nelaw bala ñoo yew ñu ne weer kori suuf ay mbindeef lañu yoo xam ne su borom dafa feesal seen xol ak leeru yàlla mu ëpp leen doole ba nga xam ne leeru xaq xaq leeru sharia xajul ci ñoom mënu koo mënuñoo boole ñaar ñooñu suñu borom def ci bii gannaaw bii la judduwaale moom la njëkk a am bi ci des dootu mën a dugg waaye nag ba tey lay doon waaye nag xamul yoon yàlla bi ngay war a jaar ba àgg ci mënu jaar jaarale kenn ndax jaaru ci dañ koo tànn de xëcc ko yóbbu ko ca pays ba kooku mooy al majzubul mujarrad mooy al majzubul mujarrad xëcc gi ñu ko xëcc ca la yam tegu ca lenn dara jiitu ko itam kooku mooy al majzubul mujarrad as-salikul mujarrad mooy ki nga xam ne dafa soogu yoonu tasawuf ànd ak xam xaqiqaak sharia ak ci yër ak ci njàng ba noppi nag dugg ci pratique bi ci jëfe ko di ko jëfe te àggagul jotagul la àgg amagul wusool kooku mooy as-salikul mujarrad asaalikul majzub mooy ki nga xam ne dafa soobu yoonu tasawuf boobu ànd ak xam-xamu xaqiqam ak shari'am di liggéey di xeex ak bakkanam ba àgg ci yàlla am musul ko mooy asaalikul majzub dafa liggéey ba xam jaar ci yoon wi nam ci war a jaare ba ñu ko mu agsi kooku mooy asaalikul majzub al majzubu saalik mooy ki nga xam ne bi mu juddoo istidaad yépp mën na mat na sëkk xolam fees naag leeri yàlla xam yàlla bëgg yàlla ba noppi mu jaaraat ci yoon yi ba àggati nag mooy li ñu waxoon ne sëñ Tuubaa bi muy wax naan bu muy jëfagul ci géej gi liggéeyagul ba am ngërëmal yàlla loo xam ne dana mën a añal ñëpp bu ko adduna lépp toppoon waaye nag mel na na mu war a mel booba moom salikul majzub bi nga xam ne mooy euh, al majzubu salik bi nga xam ne mooy xeetu euh, sëriñ ba féete kaw misaal bi noonu la kon nu ñu bi boobu ñaanal la jaa ngi ni wax dafa bu ne ki nee na ilaa qaada allahu ma lam yakun wala yakun awalan li mumkin ne nees ko mën a dégg ilaa qaada allahu ma lam yakun wala yakun awalan li mumkin ak a yomba dégg waxuma li wax sëñ Tuubaa wax loola moom lu lu rëy te gudd la lu lu garaaw la lu kawe te foor lu dëgër la lu te gis kenn loolu moom lu daj àddina ak àllaaxira kapp la waaye nag dégg ko yomb na yàlla dafa yaatu la yaatu boo xam ne yow boo fekkoon ne nekk nga am multimilliardaire nga am sa junni xarit ñi nga jox leen xaalis ay chèque ñi nga gane nga nga gane leen sa kër ñi nga invité leen ñu ñëw sa kër ñi nga may leen ay tool ñi nga may leen ay cinéma ñu ne kenn ku ci nekk bu jógee mën nga dem may nañ nga lu mayul kenn ndax bokk réew de loolu rek nga da nga ko daal di a dégg boo xamee yaatu yàlla gi rek da xam ne loolu mën a nekk la sëñ Tuubaa nag la tax muy wax du lool tax muy wax après mag ñi ci ñenn nag ci ñi nga xam ne jojowoon na ñu ak moom nee ñu maqaam Xaadimu Rasuul boobu nga xam ne benn mbindeef mësu ko woote te xëy na buñ jógee ci moom benn mbindeef dootu koo woote la doon sàkku ni ko mën a amee mooy ñu boole ko ci ahlu badrin ndax bi mu seetee mu ñaanee suñu borom woor ba ngoon mu ñaan suñu borom wan ko àjjana wan ko safara wan ko yoon yi bindeef yépp mu gën cee xel même yoon ñi xare woon badar badrin mu ñaan suñu borom laaj ko ndax mën naa bokkat si ñoom mu ne ko loolu faat na dara mën na la ko may ndax jamono dañ ko mënoon a amee mooy jamono ji Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tàmbalee woote jëmee ci boromam ñañ njëkkoon a futti ko ànd ak moom muñ adduna bi ñeme dóor yi leen doon dóor ak génn bi ak naq bi ñu leen doon naq ci safara ak lakk gi ñu leen doon lakk ak rey gi nangu seen i alal yëpp xeex jaay seen deret ba lislaam taxaw nga xam ne képp ku jaamu ba ba saadi taxaw am nañ ca cër am nañ wàll ca jaamu nga nga jaamu ndax bu dul woon ak ñoom doo kenn du jaamu ndax ñoo tëral lislaam ñu ne ko loolu moom bunt la bu ñu tëj mu jaare ci xutbul xaw bu nekk kenn ku ci nekk ne ko loolu man sama yoon mënuma ci dara la sama xel sax xalaatu ko seetal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko laajee ba suñu borom xamal ko loolu ba noppi ba mu di ci bëgg a naagu mu ne ndax suñu borom ne ko ne waaye danaa ko jaay dootuma ko maye waaye mën ko jaay de mu ne ko ndax man sañ naa xam njëg gi mu ne ko waaye ñi ko xaw a xaale ñëpp day bi ma leen waxee njëg gi dañoo daw te ay rijaalulaay yu mat lañu biñ ko ko xamee ak yiñ ci teg yëpp nattu yi ne la nattu bi nga tam nattu nattu wàll yi nattu yonent lañ lay nattu dañ lay booleeg say noon yoo xam ne dañ leen jox pexe yi gën a mag may leen moyen yi jox leen imagination xiir la ci ñoom ñu mere la bañ la di la soxala di def nekk te bis boo xamee ne nee lu ma jotee gi yéen lu ma la mayoon danaa ko nangu bis boo nee oh lu ma la danaa ko nangu bis boo jubóom ñoom ci lu bokkul li ma neex lu ma la mayoon danaa ko nangu bis booy dox ba teen xool asamaan lu ma la mayoon danaa ko nangu boo doxee ba ma danaa ko nangu boo tëddee ci lal nelaw lu ma la mayoon danaa ko nangu ba noppi tuddal ko lacc fanweer ak ñett yooyu le yépp mu war ko bàyyi bu ko defee nag jënd loolu lépp ba mu mat ba àgg ñu may ko nag daraja yi loo ñooñu nga xam ne ñoo xare woon Badar di ñuy gën a kawe ci nit ñi seen yool gën a foor ci nit nga xam ne jaam bu jaamu ñu am ci seen wàll ba tax ba tax mu wax mu waxoon ne mulkul aalil baaxil qadim jaalani asna xadim li man loo fadrun yadum wasalani fi lqidami ilayya qaada lahum mag ñooñu nee ñu ilayya qaada lahum maa lam yakuni maanaam bunt ba nga xam ne mel mi def mësu caa jaar gannaaw bu yoon bi salal bu fi jógee am ñu mu doon àndal te mel mi def te jamono wéy na dootu luy amati ñu ne moom la jublu ci ilayya maa lam ma lay demee ki si joot naka lañ ko mën a déggee ak kan lañ ko defal sujjóot moom yàlla rek ko jagoo sujjóotal lenn lu dul yàlla wala kenn ku dul yàlla weesu na bàkkaar shirk la mbokkaale la waaye nag moom wax nañ ko ba tey ci ay conférence lan mooy shirk mooy sujjóot sujjóot la ñu war a xam lan la ndax lii taalibe yi def taqbirul yadi la wala tabarruk loolu du sujjóot taqbirul yadi mboolem al mazahibul arba ñeenti ngir ñëpp ñi nga xam ne ñoo xam sunnati d'accord nañ ci neen dagan na imam ahmad ibn hanbal am na charte nee na bu dee ku ñu yaakaar ngëneelal diineem dagan na waaye bu dee ku ñu ku ñu yaakaar ngëneelal addunaam ni wala borom alal wala loolu sib ko imam malik nag ci boppam moo ko si ahmad tidiane bokk xalaat ci loolu maanaam néeñu l'islam néewuñu l'islam sib na loolu waaye ñoom seen bopp ñoo ko sib ngir seenu booyef ngir bañ a gis seen bopp imam malik bi mu waxee ne moom ko moom ci boppam waxul ne l'islam sib na ko wala sharia moom ci nga gis sa bopp waral ak rëy ak yëkkatiku ak bu ko nit ñi dee def bu ko la ko defatul nga bëgg a mer wala mu bëgg laa naqari wala yooyu loolu moo tax moom ci boppam mu sib ko waaye du loo xam ne li sharia bañ na ko waaye nag mboole mujtahid yi nekk ci biir ngërëm Malik yépp kenn àndu ceeg moom ci loolu ndax mujtahid benn mu nekk mujtahid mu imam Malik ak Shafi Abu Hanifa ak Ahmad Hanbal wala mu nekk mujtahid muqayyad al mujtahidul muqayyad day doon mujtahid moo xam ne na ci ba waaye mu tënku ci ngërëm kenn ci mujtahid yooyu la ñooñu ñëpp nag amu ci kenn koo xam ne loolu imam Malik wax ànd nga ca kon ku nekk xam na ne bu dee taqbilul yadi leer na ne araabu sibuñu ko tabarruk bi daanaka lay yiñ ci mën a indi kan dafay bari ba nga xam ne guddi gi du ci xaj limaamu Shafii moom radiallahu taala anhu mos na gént gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam booba la xaj booba la euh, mehnatu euh, mehnatu xalqi quraan di bëgg a am yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama lay yónni ci Shafii dama lay yónni ci Ahmad ibn Hanbal boo demee nee ko daañu ko nattu de waaye bu muñee danaa ko yëkkati drapeau bu dul daanu ba yomal xiyaam ba nga xamee ne imaamu Shafii yeewu na yónni taalibeem ne ko demal nga waxal ma loolu Ahmad ibn Hanbal ba taalibe bi demee waxee loo wax loolu Ahmad ibnu Hanbal mu bëgg ba jooy summi li tu li mu jiitaloon may ko taalibe bi bi bi ñëwee nett limaamu Shaafi li ah, ni am imaam Ahmad ibn Hanbal def wan ko simis bi mu ne ko bëggumaa jël sa simis bi ngay barkeeroo de di la lor waaye demal nga tooyal ko ci ndox te indil ma ko ba mu ko tooyalee ci ndox indil ko ko mu sol ko ba nga xam ne ndox mi ne woon ci simis bi laal na ci yaramam te imaam Malik mooy sëriñu imaam Ahmad ibn Hanbal waaye teewul mu barkeelu noonu ci moom kon barkeelu moom lu ñu saxal amul sikk kenn ku ci am sikki sàkk rek eh, xamuloo dara ci lislaam wala xamuloo dara muy taqbirul yadi kenn ku xam dara ci lislaam doo ci sikki sàkk ndax boo ci sikki sàkk ya dindi nga li sharia def te loolu xaraam na ndax daganal lenn lu ñu tere ni xaraamal lu dagan ni mu demee noonu la demee ñoo am li ci nekk bàkkaar la bu rëy rëy rëy kon nag euh, sujjóot moom ni ko sharia gisee ay charte la moo di sa wóom yi sa cati baaraam yi tànk yi sa biir loxo bi sa jëf ak sa bakkan ci cofeel yépp tegu ci suuf ànd ak fas yéenee jaamu loolu mooy sujjóot loolu la sharia xam ci sujjóot moom la tuddee sujjóot leneen lu dul moom du sujjóot Euh, am na ba ba ngeen laaj boo xam ni ci ñaari laaj la waaye na naa laaj bi gën a dëkkoog suñu bi doog koy def jigéen. stabilité bu boobu àggee ñu noppalu dafa laaj imaamul war a xam ni. la dallahi fi yéen ñi oma romtuhu min malikum xaalidin ani mu ne mm-hmm. ndax nit ñi ñu sëñ Tuubaa doon wax ñoom jamonoonte rek ñoo taxawoon. Mm-hmm. wala nit ñëpp ba teew maanaam yemuñ kaw ci biir moom dafay mu ne aaya boobu. nga xam ne moom la sëñ Moussa Ka way walafal ci daw sakoor laay ja Moussa labaloon Firawna Noohun labal bañam ya xot ci mbeex ma lim bañoon jeex mu ne Cheikh Bamba moo leen joxal mbootam ya diggante ba nga xamee ne àgg na ci maqaam moom ba du fi jógee bépp yërmande yàlla bépp leeru yàlla bépp may bu jógee suñu borom jëm ci mel ni def ci loxoom lay jaar. dañu wax afraadul aalami waaye afraadul aalami lu néew la xam nañ ci Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ak Seydina Xadir radiyallahu anhu asri nag gannaaw wax na ko mënuñu cee dégg xabaru baatin ba waaye ci zahir si asri jamono bi fi nekkee ba ñu ci jógee lañ ko mën a déggee kalaamu kalaamu lawliyaa yi nag ni mu ko waxee moom ci boppam kalaamuhum ida dahaka ya balid faqul kama qaala zaki abdul wadud kalaama lawliyaa yi lastu afhamu li annani ana ana wahum dañuy aqwaalum futwa wala fi shar seen wax dañ koy taxañ kenn du ko lenn ndax ku ci weddi dara alku tam dinañ wax loo xam ne day léeb xel day nekk wala ak tawril xijaa xel du ko mën a xam du ko mën a xalaat bu fekkee nag nit koo xam ne kuy yàlla defalul tawféex la mu weddi ko wala mu bañ koo gëm doxe ca alku kon seen wax ki nga xam ne mu ngi ciy wax dafa war a jiital ak maanu ak fa xam fa ca xam-xamam yem mu yem fa ak fa ca ak sañ-sañam waxam yem zimamul wara asri asri ci arab bu ko nit waxee mooy jamono bi ma nekk ci àdduna la def ay fiyet yi nas bi de képp ngi ci sama loxo loolu maqaam la moo xam ne suñ tubaa xëy na weesu na ko jaar na fa waaye am na ñeneen ñu fa jaaroon ñu fa jaaroon wax nañ ko demee noonu wante li ma waxoon bu may wax mbiri suñ tubaa ni mu doy kii man ci kamaal bi mu nekk kaamil waxoon naa fa mu jaar ak lu lu weesu loolu nga xam ne maqaam xutbu xawsu ni ñu waxee ne fi mu toll ci wilaayam mooy fi nga xam ne fi la xol toll ci jëmm nga xam ne Sëriñ Tuubaa bokk ci afraadul aalami yi loolu jaar waaye lay doon boo xam ne daf koy weesu ndax euh, xa xaadimu rasul boobu mu ne maqaam mu kenn musul am la mu ko suñu borom jagleel ba ñu ne mën ne ilay qadullah ma lam yakun wala yakun am sa ñëw ki ni li nga xam ne daal moom lañ mën a dégg ci zahiru lafz ni moo di asri sama jamono tiiru sama jamono li ci def nag yàlla ko xam baatin lay doon ak moom su ko wax ñaareel bi. deuxième ay ay ay. mu tànn ba xoolal mu tànn xam naa daañu ci wax ay wax wax ci xam ne mooy ñi jàpp ne moo ci gën a dëgër ñi nga xam ne xam nga dafa ne alladina hum an salatihim saahuuna ndax dañu ne sharia la muy tuddee salaat mooy julli gi nga xam ne moom la ñu julli dëgg julli ci boppam naka jekk amoon na. naka jekk yonent dañ daan julli yonent bi sax sallallahu alayhi wa wa aqim salaat tarafay nahaari wa zulafan min al-layli bi mu daataan ñëw di nga wasami bihamdika bil ashi julli la woon julli suba ak timis rek moo amoon ah melo li nga xam ne nag moom lañ koy jullee ndax nii la woon exactement wala am na lu ci waroo ulama yi wax nañ ba indi jamono yi nga xam ne moom la Seydina Jibril bi mu wàccee te këdda tànkam ca pàkk ba euh, ab teen bë bëti ndox dal di bal mu jàpp yonent bi sallallahu di ko xool ci waxtu tisbaar nga xam ne jant baa ngi soog a tàmbali jengi ko jàpp yonent bi xool ko sallallahu alayhi wasallam ba mu àggale jàppam mu daal di kabar yonent bi jàpp ni mu jàppe woon kabar topp ci moom mu julli ba sëlmal def ko njaal beenu takkusaan njaal beenu timis njaal beenu gee ba ci njaal benn suba ca ëllëg sa mu nekk ba ci mujjug muxtaarum tisbaar mu soog a jàpp julli ba julli yi mag bu ci nekk mu def ko na mu ko doon defee démb bu ci nekk ci njaal benn waxtu wi def ko bii ci mujjug waxtu muxtaar wi bi mu àggalee ne ko julli diggante sunu ñaari julli yi démb ak tey nga xam ne kon tisbaar ma nga njëkkoon a julli ba nga xamee ne nit ki takk ndooram nit ki jeng jant bi jengiku na nga xam ne bu ñu séddale woon asamaan si ci li ngay gis li yemi fii ak li yemi fii euh, li yemi fii moo lay ëppal mu tisbaar tàmbale foofu ba nga xam ne sa xaama bi maanaam sa takk ndoor bi mm, tolloo naag sa guddaayu jëmm dem nga xam ne muxtaar mi foofu diggante foofu la jullee julli ñaareel gi moo ne nag muxtaar maanaam li ñu tànn ci waxtu mooy su su diggante suñu ñaari julli yi ci waxtu wu nekk ñu ne nag julli boobu yonente bi sallallahu nekk ko joxee julli foofu euh, Seydina Jibril fa ndax ci ko ko joxe woon bi dem ndax Seydina Jibril mu ngi tàqali ko moom ci sidratul muntaha ndax mënu koo weesu bi nga xam moom ak alburax ñoom ñaar ñëpp bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi ñëwaat na fekkaat ko fa doom yonente bi sallallahu alayhi wasallam weesu na Ibrahima yonente yàlla Ibrahima waxu ko dara ne ndax junni julli yi nga xam ne dafa bari ne moom lañ ko tegoon pour euh, eh, gàttal ko fàttewoon naa ko dañ ko jégal eh? mu nekk laaj bi eh? loolu li mu saleen asalaatu saafoo na waaw léegi daal ñenn ñi nee ñu nga xam ne buñ koy julli seen xel du dem ci yàlla du ñu teewlu du ñu xalaat dara nga xam ne kon seenu ngëm lu woyof la doxagul seen digganteeg adduna ba bu ñu demee ba ci julli sax ni ñu lawe woon ci adduna lañ ciy lawe dañuy xalaat mbiri ad mbiri adduna ba ñuy julli ba sëlmal ñenn ah, lenn ci wax yi nga xam ne ñoo ñoo euh, maanaam mu fassiroon yi ñi nga xam ne ñoom lañ seen wax gën a leer yi ci gën a nangu noonu lañ ñu boobu wax lañ ci wax mën nañ ci wax yu bare bare bare comme ñu gàttal ci wax beneen kii beneen laaj moo ci des muy laaj bi mu jibi insha nee na dañ euh, ndax mën nañoo xam sëriñ mag bi lu mu daan jëfandikoo bu nekkee ci géej gi lu mu daan jëfandikoo ci wàllu euh, dund dund maanaam euh, xéwal léegi bi ci topp mooy jaalibatul maraaxib bi mooy taxawaayam sëñ bi ci yiñ mën a wax ci bi mu nekkee ci géej gi xam nga ne nun demunoon nekk fan moom ñeneen ñi noonu li mu doon waxtaane lañ ci xam li mu doon waxtaane li ci gën a am solo te dëggal boo seetee irwaawu na diim bu sëñ mët leen jóg dagana nett li ba li mu bind da nga ci gis am na sax traduire nañ ko sax français da nga gis ak lenn ci façon dundinam parce que tumuranke bi ak jaar-jaar yi deneen misaal na ko waaye ak dund fa mu tàmbalee ba fu mu yem ak lépp loo def dana jafee dajale waaye xew-xew yi nga ci xam ne yoonu jaam ñaa ngi ci ci xam ko ak mën koo nettali yi ci gën a am solo te mu waxtaane ko lii da ko gis ci jazaaw shakur lii da nga ko gis ci irwaawu nadim waaye nekk fii lim ko dana nekk loo xam ne lii dana doy waar ah dëgg la jàpp naa ci yu bari bari ci xew-xew yëpp waaye nag nekk fii di ko lim dana a kii. waaw waaye daal nga ko bëggee seet nga xam yaa seet ko ci yéen. aw sumu nan aw sumu isaa katabtu aayatan aw rubuha aw sumunan xisban ruwitu musbix kii nee na euh, nooy gisee lislaam ci Afrique bu fa sunu ji Sëriñ Tuubaa jaaraloon jàll ba sama laqit waaw mooy taxawaay maanaam ni ñu ko mën a tënk mooy xëcc li ñu xemmem yépp rek moom daal ni mu waxee woon ne euh, xasida yëpp ñor deeg jëñ la yéene jàmm bi bu sellee la mu yéene te jox xàqam jàng yi ci teggin ñi nga xam ne dañu wax ne euh, imam ahmad muhammad bu génnee ci suñu borom tabaraka wa ne ko ana lu la gënal ci li la nit ñi li mën a def lépp ci xeeti jaamu yàlla ngir jege la mu ne ko xanaa jàng alquran mu ne ko jàng alquran fekk nga xam maanaay mu ne ko boo ko ne boo ko xamul yëpp nga xam ne doy na la boo dee jàng alquran boo ko xamee boo ko xamul yëpp nga ànd ak jàpp jublu penku génn sa xol ci adduna teewlu teewlu bu ma matal sa teggin yi sa toogaay ah, bari bari fu nekk nga gestu jublu ci lenn jubale ci sa xol teewlu ko ni ngay teewlu si nga xam ne wax wax yàlla ngay jàng mu diis fi yow boo ko defee rek def nga sart yi nga xam ne mooy tax yool bi mag li ci des rawante bi nag mu ngi demee ci um, melow xol yi ak martaba yi ci yàlla jalbatul maraaxib boo ko dee jàng li ci sëñ bo ñaan lépp da am yéene ñaan loolu sa borom ci barkeb sëriñ bi ko bind nga barkeeloo nag mbindum sëriñ Tuubaa ndax ñaan boo gisee ñu tàmm ñaan ñi nga xam ne yu ñu solo ñu gën koo tànn ci yi ngay ñaanal sa bopp masalan nga naan suñu borom daal na nga may nangam nangam nga gis ñaan boo xam ne loola lañ ca ñaan te waa baax a ko ñaanoon dana ëppee yi yow sa ni nga koy ñaane na la waajoo ja ko ñaane woon ëppee daraja kon nag bu fekkente ne yaa ngi ñaan yi ngay ñaan nga ko jaay ci xasida xam ne sëñ Tuubaa daf caa ñaan yooyu sàkku ci boromam ni la sëñ Tuubaa ëppee daraja noonu la ñaan loolu gën a gën a sa ñaan yi. sëñ bi daal la boobu moo laaj xaw a yi dañuy faral di wax ko dee faral mu dem xaw a yóbbu la ndax foofu la alquran nit yàlla yi ndax alquran moom. gannaaw jàng ko farat la ci nit ñi suñu borom daf ko muur tiiraay boo xam ne mooy tax du lor nit ki lu dul sarti zahir yi mu bañ ko matal moo di ñàkk ànd ak njàpp li alquran la yamassuhu illa almutahharun mbiri gaa ñu baax ñi nag dafa laaj ay chart chart yoo xam ne moom ngay matoo ndax borom ba nga koy bind fa xolam tollu woon mooy gaañ nit ki nga xam ne ñu ngi koy jàng te jëfu ca la ca war bu fekkente nag borom bi ñu koy bind dafa ànd ak xaal bari ko dana gaañee dana gaañe gis nga euh, istishaad boobu ma doon def ci salaatu rabbi ma asalaami ala habibi xayri lanaami euh, nee ñu di ko faral di jàng dana gàttal fan la ñëpp ndax nitu yàlla dëgg dëgg dëgg waxtu muy ñaan fa xolam toll day aay day foor fooraange goo xam ne ki nga xam ne nitu kese la bu ci jaaree te ay teggi na matul sëkk sëkk wala amu ci ndigal ndigal xaas ndax al isnul am dafa am al isnul am bu fekkee ne al isnul la am kooku moom dañuy dindi lépp lu cay lore mu mel ne tur yàlla wuñ la jox nga xam ne aarif moo la ko jox turu yàlla ni nga xam ne noon la amee xatar noonu la grave noonu la amee danger nga xam nit ki mën na ci jóge tax génn ci lislaam ci sikkar turu yàlla bu fekkee nag aarif billaahi moo lay jox tur day dindi xatar ja dindi la cay lor lépp naka noonu salaat euh, bind yooyu mel naka jàll baraxam ak yeneen ki nga xam ne sëñ bi bind na ko da nga xam ne dafay loo xam ne daf koo defoon ngir boppam ah nga xam ne beneen jàmm bu koy def pour ñaan ak barkeelu la ci jublu fekkee ne amu ci al isnul xas bi dul al isnul am la am na ay teggin yu mu laaj ak it Euh, maanaam euh, quantité bu mu laaj maanaam bañ a bari lool lool lool ba dootoo ko attan ba doo ko attan mën na la lor loolu moom am na euh, kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñaan ko waat sëñ Mouhamadou Lay bu mayam di sëriñ Sam bi daa dafa noonu dafa bëgg naa ci sànni benn baat baat bi damaa ko bëggoon a bàyyi rek dem ci jaari bi waaye sëñ Assane daf maa wax ne ma baat boobu nga njëkkoon a ñaan itam na ko wax boobu moo di Serigne Sam ci wax ji dafa tudd kilifa gu mag goo xam ne moo di Abu Yasid al Bustami te doy na sëkk kilifa gu mag la Serigne bi daf koo tudd Serigne bi def na noo xam ne. Eh, nit yàlla ñi ko jiitu woon itam daanañu ko def sëriñ bi lu mel noonu bi ñuy soog a eh, di ñaan ci boroomam ci darajey diw ku dul rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu maqaama la boo xam ne jaar na ci boo demee ci ya rabbana ilayka ashku haali bil mustafa wa xamsati rijaali الشيخ عبد القادر الجيلاني الحائز al والعرفاني ثم أبي يزيد البسطامي di ñaan sunu borom ñaan nga gudd na lool di mu mu defal ko nangam defal ko nangam teewal kilifa yi may tudd bés bu may génn àdduna ci darajay rasulullah ak juróomi kilifa yi jiital Abdul Qadir Jilaani teg ci Abu Yazid Bustami teg ñam ca ba juróom yi jeex ثم عبد يزيد البسطامي العارف المبين الهمامي ثم تطيفور بن عيسى العالي ثم أبي حامد الخزالي خامسه معروف الكرخي الجهبس المقدم الولي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بجاه بدمنا أحضرهم وعند مماتي خطأ ونجني بجاه من الرضا وقل زماني بهم إلى الهدى وأصلحا ما من أموري فصدا بجاههم ويسرا للمقصدة loolu da nga ñaan ci daraja yi juróomi kilifa yooyu waaye ba mu tuddee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam teg Abdul Qadir Jilani amoo yi Seydi Bustami la ca waaye may la benn nett bi boo xam ni ci Serigne Mouhamadul Fadil la lañ ko jëlee Serigne Moussa laa ko déggee ci sama nopp mu ne Serigne Mouhamadul Fadil xalifam ñaareel bi la ko déggee dafa am jamono boo xam ne bii eh, dafa mel ni aw maram dafa xew ci réew ma Serigne bi Serigne Fadil ku ne xamoon na ko ci biirum ndox sunu borom defal na ko ci lam ko ca defaloon mu daal di woo Serigne Mafari Ndiaye ak sëriñ Moussa Ka ne leen nañ leen baawi ñu dem di baawi mu ne nañ seen ñaan yi nga xam ne Serigne bu soobee defoon na ko ci biiru mbaaw ñu dem di ko seet mu ne nañ ko jàng waaye bañ demee bay bëgg a def yooyu mu ne daal li ñu nekk daal ñàkk xam Serigne Touba ak ñàkk koo teg fam nekk ndaxte Abou Yasid al-Bustami nekkoon na nit yàlla koo xam ne ci jamono euh, ku doyoon waaw dafa am waaye yàlla joo waa joo xam ne ci ci ci kàccoori jamono la bokk xëy na doona tuddoo ak julit waaye mës ta def lenn loo xam ne lu islam digle la mës ta bàyyi loo xam ne lu islam tere la nekk ci nag nekkoon ak tëyeer benn bés nag aboy sil bu saani dox romb ko bu ne ci machine bi ñëw aboy sil bu saani bi boobu xotti ko mu romb ko nekkoo ko euh, mbokk mi teg maa euh, ñawal fii mu ne ko bisimilah mu ñaw ba noppi mu ko lu ma jox mu ne ko dama la ko defal rek yàlla def waa ci ngoon mu daal di faatu faatoo yóbbu ko ci bàmmeel xam nga bàmmeel moom euh, moom ku ca jaar ku nekk da nga jaar ci ya nga xam ne moom dañuy wax sëriñ bi am na lu wax ne malaayika mu ñuy wax rawmaan mooy njëkk a ñëw moom mooy njëkk ñëw sax munkar ak nakiir moom mooy mooy jël ci sa càngaay jël di nga ci sa sa baaraam ngay bindee sa càmba càngaay mooy këyit bi sa ñaq mooy daaj yi su noppee ba noppi taxañ ko teg ci dox gi mun ko dana ki soog a ñëw loolu ko ci seen kur jawaaye na bi nga xam ne waa ji faatu na ñu denc ko bi nga xam ne roman dikk na ba def li war a def mun ko dana ki daal di wax waaja kuy sa borom mu dina abiyo seen bustaan gaa yi gën ko ne ko dañ lay daal ci bonde bi kuy sa borom mu ne amoo seen bustaan sunu boor gaa yi bëgg def seen seen liggéey sunu borom de de leen de laaj leen abu ba xam loolu doon sunu borom daal def kashfu taxawal abu Yusuf Bustaami taxawal waa ji taxawal malaayika yi ñu ne ko waa ji dafa faatu ñu laaj ko ne ko buy sa borom mu ne yow léegi nag loolu nag sunu borom man moo moo digle nañ leen def taaba romb abu Yusuf Bustaami fëgg ne ko man mu ne ko yow mu ne ko de. lu ma doon sa borom mu ne ko yow mii ci yoor yaa romb sama place su mu nii nga sol xotti ko ko ñëw ñëw ñëw baa ngi nii malaayka yi sunu ne ko ndax wax na dëgg amoo si ko wax na dëgg mu ko ñu daal di mu jàll euh, sëriñ ci njaareel sëriñ Mbay Buso sëriñ Babacar Buso bàyyi rek sëriñ Buso sëñ Basiru Buso ñu toog dafa génn àdduna ca njaareel ñu wax ko sëriñ bi loolu sëñ mu sëñ Fallou moo koy nettali ci xisa mbaaw moom mii mu daal ne léegi ba nga xamee ne ña ngi koy seet euh, ñooy wax ko sëriñ bi sëriñ bi daal ne nañ ko waajal dañ ko waajalee ba ñu yëgal ko ko mu daal ne kon bisimilah dañ ko toppatoo daal di am lu doon seet bëgg ko bëgg leen ko jox ñu boole ko moom moo mel ne lam doon seet da koo seet gisu ko mu daal ne dem leen denc dem leen jullee ko te denc ko Babacar Boussa mii ne tey moo xam ne Abo Yassine Bustami yëg si ma fii ci wax jàpp ci tànk bi Abo Yassine tey jii Babacar Boussa Babacar Boussa tey moo xam ne Abo Yassine Bustami yëg si ma fii ci wax loolu nag ah baax jërëjëf jërëjëf léegi nag ba Serigne Fallou daal di wax ne kon gannaaw Abu Yazid Bustami mbiram noonu la demee woon ak taalibeem boobu eh, am na beneen taalibe boo xam ne itam ci jamono Abu Yazid Bustami dafa dëkkoon ak moom ba Abu Yazid Bustami saatoo mu dem ca àll ba ne dootu bëtër yi mu xool Abu Yazid dootu ko xool keneen eh, moom itam am ñàkk taw am nit ñi ne dañuy baaw xam nga mbaaw mbaaw nañ ko defee it nañ ko defee bu njëkk nit ñi daal di sol yu ñaaw góor ñi sol yëre jigéen jigéen ñi sol tëgg mi jàppaloo ñu tëgg tëgg baaw lu nañu def ko rek ndox mi ñëwul ba nga xamee dem nañ ba ca góor goo nga xam ne ma caal ba ne moom dafa gëmu ñaari bëtam te dootu ko xool mu laaj lu ngeen def ñu ne ko ndox mi dafa ñàkk te gàncax gaa ngi bëgg a dañoo bëgg a taw mu ne leen dem leen fat lépp lu ngeen ba ñu tooy te ñëw ma taw ñu naa fii daa dox nga jóge fii ñu ne déet ñun taw lañ bëgg wax na lii nañ leen ñëw bañ fàttee lañ bañ dañ tooy mu jig mu daal di ne xëfee ñaari bëtam yi daal di wax ne yow sama borom ci xàq li ne sama bopp bii tawal ndox ma daal di tàmbali di sotti di sotti di sotti di ba nga xam ne bii lu bare ngi bëgg a yàqu ñu dikkaat ne ko yow kat yëf yaa ngi bëgg a ëpp liñ sàkkoon na ndox mi taxaw mu daal ne yéen a ko wax ñu ne waaw mu ne yow sunu borom bi xàq ma bi rasiya imsik ndox ma daal ne ker set gaa yi dikkee ne ko ne yow yow nag wax lii sa bopp bi lu mu ne sama ñaari bët yi dama ko xooloon sama sëriñ bu baax ba amoy bu faal ba mu demee ba mu génnee àdduna léegi laa ko gëm dootuma ko xonk ne sëñ Atta sëñ Fall daal nekk ñaari yi ne nag abo yi si moom gannaaw yi ci wax nag Sëriñ Tuubaa nekk ñi ci barage bi képp ñu ñu nekk di kii lan nga si kër ga bañ ba yaata ko jógee barage ba ñëw ko sëñ Fall lañ gën a xuus loolu mooy intervention bu njëkk bu yaareel bi jaalibatul maraqib lépp lu ci ab taalibe wax ci luy lore ñàkk xam la man ci sama bopp mboolem xasaayit yi maa ci gën a néew lu ma jàng waaye li ma ci jot a jàng waxuma dañu ne mag sàngam moo wax nangam waaye li sëriñ bi bindal boppam ci xa ci jaalibatul maraqib tegaguma sama bët bu bind ko ci aw xasaayit ci xasida juróom-ñeenti bayta nga ci mujj ga yoo xam ne yi danaa ci wax ñett kat benn bu ci nekk jàng na sol say dàll ba mu raf waxab li man yaqra'uhu aw yaktubu xayral muna yaa man atatni kutub wa hab li man xafizahu aw xasala bi ayi wajhin bi nabii amala wa hab li man yaqrahu maa yaxbitu bihi siwaahu yaa jamilan yunshifu ñetti bayti yi des na juróom-benn ndax juróom-ñeenti bayt la waaye ñett yooyu ku ko dégg yow dootoo wax lu ne jaalibutu bii dafa am ngaaj daa wax ne waxab li man yaqra'uhu mayal képp kuy jàng jaalibutul maraqib aw yaktubu wala ku koy bind xayral mun naa ngeen ji mébét yaa man yow mi nga xam ne yow yàlla mi nga xam ne atat ni kutub ay téeréem dikkal na ma li man xafisahu aw xasala na nga may képp koo xam ne wattu na jaalibatul maraqib wala am na jaalibatul maraqib bi ay wajhin ci anam gu mën a doon ndax da koo bind ndax da koo àbb ndax da koo eh, eh, laqar ci bi ay wajhin bi nabi ci daraja rasulullah amala mébétal wahab li man yaqra'uhu maa yaxbitu na nga may ki koy jàng maa loo xam ne yaxbituhu dana ko ñee si waaw ku dul moom waaw léegi léegi loolu bu ko Sëñ Tuubaa waxalee boppam ci jaalibatul maraaxib léegi nan la ñuy wax ne jaalibatu am na ngaay Cheikh Abdul Qadir Mbakke xalifa jeenteel bi Sëriñ Basiru bu somi seedalam ñu ngi këyit wuti ne ci poosam looloo ngi ci joxe na ay ndigal ci xasaay yu ñu war a jàng xasaay yépp la ñu war a jàng Sëñ tubaa du de luy lore waaye bokk na ci semaine bi li nga ci war a jàng tay siirul asir ak wakaana àqan jaalibatul maraqib ak wakaana àqan mafatihul bisri ak maka wakaana àqan kon gannaaw ndigal sëñ Abdou Khari ñëw na te boole la ci jaalibatul maraqib kon ku ne jaalibatul maraqib ngaaña ngi ci ñàkk a dégg la ak ñàkk xam la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa

bi ko taalibe yi di ñaan mu bindal leen téere boo xam ne def leen di xamal ay teggin ndax teggin mooy buntu bépp njëriñ ñàgg caa jaare mooy buntu bépp lor dafa ne hadahu inni le madu ijaba baad al muridina zawil inaba qad talabu nasman xawa taadduba li yataaddabu wa daka wajaba id kullu man bi xayrihi raama ittibaa fa innahu yoxramu fawzan wa intifaa lenn ci murit yi sàkku nañ ci man ma bindal leen téere boo xam daf leen di xam ay teggin ngir ñu am ay teggin te loolu war a war a war la ndax képp koo xam ne sàkku nga topp yàlla wala nga sàkk benn yiw te àndul ak i teggin suñu borom dana la xañ yiwu loola ndax waxoo fi daare ni xayru kanzi wa xayru maxtaz bihi yu loolu dafay ñaax ndax jaamu yàlla gu ne am na ay teggin yoo xam ne moom nga war a sàmmoonteel ndax jaamu yàlla gu ne am na caabi bu koy tëj ak bu koy tijji te xam ngeen ne ngëm moo jiitu ci lépp loo gëmul du la jëriñ loo gëm nag dana la jëriñ waaye bu teggin yematee bu teggin yematee manqué rek dara du mooy li waxoon ne xasida bu toll ne jaalibatul marafis ak yeneen yi demee noonu dafa am lu mu laaj moo di charte yi moo di ànd ak njàpp jox ko teggin yu mag sëkk yoo xam ne mooy teggini waxi waa ju baax nga di ko jàng wala wax wala waxi yonent nga di ko jàng ah lim itam boo déggee ñu naan turu yàlla bu la ko aarif billaahi joxul dana gaañ am na xatar te dana reye ñàkk jaar ca yoon wala yoon bi nag mooy li mat a xam ne war naa ndigal isnul am ak isnul xaas fàttewu leen ko mm-hmm. al isnul am mooy lii baax na def santaane nañ ku ko def rek nga def ko al isnul xaas mooy ñu digal la ne la defal nangam mel na ni mu waxee sànq ne Cheikh Abdou Qadir nee na ngeen jàng nanga wala ngeen def nanga xam nga ne ki nga xam ne daf ko jàng te fekk ndigal la ci am niroowul ak ki nga xam ne ci xalaatu boppam rek la xalaate ne baax na mu jàng ko du ñu benn man la waaye yàlla bu la dee jox pour yàlla wala ñaan bu mu doon la cay lore lépp daf koy dindi la cay lore lépp daf koy dindi moo tax sikkar tur yàlla bari na ñoo xam ne ci lañ jógee murtat te tur yàlla la ñuy jàng ñu ne salaatu ala nabi dong moo amul lor sëñ Tuba wax na ci Masaalikul Jinaan ne moom dong la nit jàpp bañ a am cheikhu tarbiya moom itam moom dafa ànd ak moom ndax inna laa malaaka yusalluuna ala nabi alayhi sallallahu alayhi dafay dafa lëm al iznul xaas ak al moom li koy jënd na ci lépp loo xam ne ndigal la xel itam nag am na mu yem ndax guddeeg bëccëg foo toll foo rek ndax dañoo am xaal mbindum nit ku baax dafa am xaal xaal boobu boo ci amee ndigal teggil nañ la ko waaye boo ci amul al isnul ba noppi teggin yëpp ba war a jox joxuloo ko ko am na lu ca ne xam ngeen ne sëñ Touba yoonam ci géej gi am na nit ñoo xam ne ñàkke nañ ko teggin ba lool te sëñ Touba léppam njariñ la waa ji nga xam ne moo guddi woon jàkka ja dem sampe ko ci euh, wanagam goo xam ne ci lay tuure ndox lu ko dal satala ji ñu baxal mu fàq ko ne fi ne tàngul daal dem sotti ko ci kaw mel mi ngi ci irwaaw na lii moo di rek euh, sëñ bi lépp lu mat a bind luy jëriñ nit bind na lépp lu ma a wax wax ko lépp lu mat a xa lu war a xamal nit ñi xamal na leen ko yoon mu daf fees dell ak njëriñ yooyu yëpp lu ci nekk lu ama ama am solo la wante rek murid faw ndigal ak teggin na koy jiital ci lépp lu muy def ndigal ak teggin lépp loo am ndigal dana daal di gën la nga xam ne amuloo ci ndigal teggin itam loo ko euh, àndal ni ko sëñ bi waxee rek bu ma fi daal di ne xëy bu mu daal ma ko fi bi mu nee xam talaboo na man xawaa ta adduba liyet adduba naa ko kullu man bi xëyri xiraanu tibaa fa innahu yoo xam fawzan wan tifa nit ki lépp lu muy def te bëgg caa amuk texe jëriñu ca nee na na jiital ay teggin teggin yooyu nag faw nga xam ko jaar ca insha allah bu ko defee da ngay jëriñu te dootoo lool ko mukk insha allah waaw euh, ni ma waxee woon ci mbirum teggin xam ne ne sëñ bi ko taalibe yi di ñaan mu bindal leen téere boo xam ne daf leen di xamal ay teggin ndax teggin mooy bunt bépp njëriñ ñàgg caa jaaree mooy buntu bépp lor dafa ne haza umnilia madu ijaba bad almuridina zawil inaba qad talabu nasman xawa taadduba li yataaddabu wa zaka wajaba is kullu man bi xayrihi raama tiba fa innahu yoxramu fawzan wa intifaa lenn ci murit yi sàkku nañ ci man ma bindal leen téere boo xam daf leen di xamal ay teggin ngir nit am ay teggin te loolu lu war a war a war la ndax képp koo xam ne sàkku ngaa topp yàlla wala nga sàkk benn yiw te àndul ak itam suñu borom dana la xañ yiwu loola ndax waxoo fi daare ni xayru kansi wa xayru bi bihi wa izzi loolu dafay ñaax ndax jaamu yàlla gu ne am na ay teggin yoo xam ne moom nga war a sàmmoonteel ndax jaamu yàlla gu ne am na caabi bu koy tëj ak bu koy tijji te xam ngeen ne ngëm moo jiitu ci lépp loo gëmul du la jëriñ loo gëm nag dana la jëriñ waaye bu teggin yematee bu teggin ye manqué rek dara du mooy li ma waxoon ne xasida bi toll ne jaalibatul maraaxib ak yeneen yi demee noonu dafa am lu mu laaj moo di charte yi moo di ànd ak njàpp jox ko teggin yu mag sëkk yoo xam ne mooy teggini waxi waa ju baax nga di ko jàng wala wax wala waxi yonent sallallahu alayhi wasallam nga di ko jàng ah limitam boo déggee ñu naan turu yàlla bu la ko aarif billahi joxul dana gaañ am na xatar te dana ree ñàkk jaar te yoon wala yoon wi nag mooy li mat a xam ne war naa ndigal isnul am ak isnul xaas fàttewu leen ko mm-hmm. al isnul am mooy lii baax na def santaane nañ ku ko def rek nga def ko al isnul xaas mooy ñu digal la ne la defal nangam mel na ni mu waxee sànq ne Cheikh Abdul Qadir nee na ngeen jàng nanga wala ngeen def nanga xam nga ne ki nga xam ne daf ko jàng te fekk ndigal la ci am niroowul ak ki nga xam ne ci xalaatu boppam rek la xalaate ne baax na mu jàng ko du ñu benn man la waaye yàlla bu la dee jox turu yàlla wala ñaan bu mu doon la cay lore lépp daf koy dindi la cay lore lépp daf koy dindi ma ne sikkar turu yàlla ñoo xam ne ci lañ jógee murtat te turu yàlla la ñuy jàng moo amul lor sëñ Tuubaa wax na ci Masaalikul Jinaan ne moom dong la nit mën a jàpp bañ a am cheikhu tarbiya ak ndax moom itam moom dafa ànd ak moom ndax inna laa malaa'ikata yusalluuna alan nabi yàlla sallallahu alayhi wa dafay dafa lëm al iznul xaas ak al iznul am murid moom li koy jël na ci lépp loo xam ne ndigal la xel itam nag am na fu mu yem ndax guddeeg bëccëg foo toll foo toll rek ndax dañoo am xaal mbindum nit ku baax dafa am xaal xaal boobu boo ci amee ndigal teggil nañ la ko waaye boo ci amul al isnul xaas ba noppi teggin yëpp ba war a jox joxuloo ko ko am na ko ca xam ngeen ne sëñ Tuba yoonam ci géej gi am na nit ñoo xam ne ñàkkee nañ ko teggin ba lool te sëñ Tuba léppam njariñ la waa ji nga xam ne moo guddi woon jàkka ja dem sampe ko ci euh, wanagam boo xam ne ci lay tuure ndox lu ma dal satala ji ñu baxal mu fàq ko ne fi ne tàngul daal dem sotti ko ci kaw mel ni ngi ci irwaaw na lii moo di rek euh, bi lépp lu mat bi bind luy bind na ko lépp lu mat a wax wax na ko lépp lu ma a xa lu war a xamal nit xam xamal na leen ko yoon mu dafa fees dell ak njëriñ yooyu yëpp yu lu ci nekk lu ama ama am solo la wante rek murid bu moom faw ndigal ak teggin na koy jiital ci lépp lu muy def ndigal ak teggin lépp loo am ndigal dana dal di gën la nga xam ne amuloo ci ndigal teggin sama loo ko euh, àndal ni ko sëñ bi waxee rek bu ma fi daal di ne xëy bu mu daal ma ko fi bi mu nee ab talabo na man xawaat te àdduma lii te àdduma naa koy kullu man doxee di xiraanam ci baax fa innoo yoo xam ne te bëgg na na jiital xam ko jaar ca incha allah bu ko defee da ngay jëriñu te dootoo lor ko mukk incha allah waaw wala laaj ci bi laaj ñu laaj wala ñu kii. waaw waaw wax ci kii rek ci ay wolof ak ay arab ah yaa ngi ko kii lan la question la moom. waaw waaw kii waaw ko dégg mu gàtt rek ko wax uh, wax nañ ci yu bari waaye dañu ne Syrian Syrian ci tubaab la syriaque moom lañ ne moom la ñuy wax ci bàmmeel. moom la ñuy waxee yomal xiyaam waxe gi ci bàmmeel nag moom am na ixtilaaf am na wuute am na ci ñu koy weddi ñoo xam ne dañu ne wa min ajibi ma ra al aynaani anna sual al qabri bi siryaani ñoom ñoom dañ ko def kawteef waaye am na ci ba tey ulama yi ñoo xam ne ñu kenn ku ci nekk lam niñu wa nga nam la ñuy wax laaje yow ci bàmmeel wa maa nag nee ñu yomal xiyaam ak àjjana nee ñu moom siriyaan lañ fay wax siriyaan boo gisee langue yi dafa am ñetti catégorie li ñuy wax li ñuy wax les langues sacrées ak les langues liturgiques ak les langues profanes les langues sacrées mooy arabe sëriyaan abraan les langues liturgiques mooy mel ne langue yunaan waxtu yunaan ak loo euh, ak turam ju njëkk yi nga xam ne léegi jàngatuñ ko li ci des yëpp ñooy langue profane maanaam langue yoo xam ne du mbirum diine jëgul ci mbirum diine wala fa français anglais yooyu yëpp ci la bokk fay na buñ waxee nag ne ne syriaque ak séeréer ak yëpp syriaque nag maanaam gis la sëriyaan ak abraham ñu ne sariyaan nag moom la ñuy waxe yomal kaam ak ajjana jooju wax moom ñu bari dëgër nañ ci ah, ci ndax laaj ko bàmmeel sariyaan la wala déet nag foofu la am ñu bari ñoo xam ne am nañ ci yeneen yoo xam ne dañu ne ñii dañu ne làmb ñu nga naam ñii ne arab waaye ñi ngeen bari ne sariyaan waaye ba tey dafa am ay wuute daal loolu ndax sunna sunna saxal na ko ndax ne nangam la fi lang kan lañ fay wax loolu moom gis nga euh, ci xutbul xaw si maanaam xam nga cheikh euh, ki nekkoon ci Maroc cheikh Abdoul Aziz Dabakh wax na ko wax na ko euh, Muhyiddin Ibn yi wax na ko ñoom nag fi ñu ko jëlee xaw ma xanaa ci kashf la. waaye ci sunna moom sax ci sunna daal déedéet sunna déedéet sunna moom wax ñu ba mu dañu wax rek ne malakaan yi wax na nañu seenu melo ni ko sëñ Tuubaa waxee ci tëgum saxaar wala tëgum saxaar seenu melo ak ñuy dikkee ak ni ñuy gëdd nit ki ak ni ñu ko laaj ak lañ koy laaj loolu moom moom la ñu saxal waaye yan wax lañ ko kii de moom moo bari li nga xam ne ulama yi wax nañ ko ci loolu daal gis ndax képp ku ñu xamante nga fi loo xam ne lii moo ëpp doole fuuf fuuf fuuf la nga fere ba ñëw fii moo xam yëngu ko yëngaloo ko ndax tooyal sa xol ci Serigne Touba delloo ko ci Serigne Touba benn waxtu képp mënees ko jël mënees ko fay am na kuñ daa wax sëñ Modou Xarit si sëñ Malick Ba fi ma ko jur daana wax ne sëñ Touba daana wax ne fekke samay jataay yu may waxtaane day moo gën lu dut moom moo jàngal xam na yam ak jàng sama xasaay yi sëriñ Sam nag lii mu fi leeral ku ne xam na ne du luñ jàng ci téere mag ñi dañoo laajal sëñ Touba ne ko ittaqullaa jooju yàlla di wax ittaqullaa yuallimkum ragal leen yàlla mu jàngal leen moo ñun de bañ juddoo ba tey noo ngi ragal yàlla ka jàng waaye suñ xamaguñ dara lu leen jàng rek mu ne leen ittaqullaa rek bay leen ci rek te bañ a dëpp ittaqullaa ba mu njàgg yoo xam ko waaye doo xëy xëy ne ragal naa yàlla rek wala ngir ragal naa yàlla ngir mu jàngal mu jàngal la yàlla moom ittaqullaa ba mu yàgg rek mu jàngal loolu nag tegtal ci ne e, sëriñ Sam mar nañu ko gërëm baax ndax am na lu la nit mën a expliquer loo xam ne boo jàngoon téere bi doo ko doo ko dindi te wóor na yàlla na nun de kenn ku fi ñëwul te sab xol sëñ Tuubaa ne ci yonente bi ne ci yaakaar naa ne jariñu nga fi loo xam ne lii moo gën fuuf xaalis gën fuuf leneen lu dul xaalis ndax man suñu laaj ko baax ne ko xaalis bi ñu jëfandikoo ci àdduna boo ko amee def ko sa poos loo bëgg a jënd mën ko jënd xanaa xanaa kon am na ci wetu yàlla it loo xam ne lii boo ko defee sa poos day ni xaalis bi ma amee njariñ nga xam ne loo bëgg a def def ko ci man man ko waaye moom dafa ne xasaay de mën na ko waaw xasaay de mën na ko Sëriñ Abdul Xaadir am na ko ñëw fi moom ne ko dama lay la dama dama bëgg nga jox ma tur wu may wérd tur wi nag bëgguma ci xaalis bëgguma ci tabax bëgguma ci adduna ngërëmal yàlla képp laaj bëgg bëgg ngërëmal Sëriñ Tuubaa bëgguma ci dara yi adduna loolu tax ma dee laaj tur wu ma wérd ngir mën a yegg ci yàlla sëñ bi ne ko wax xaar ma foofu mu toog ba mu yàgg mu dem andi téere jox ko ñaar la ko def kenn ki nuuru dareñ la ko jox kenn ki maraatim ne ko yow mi doon laaj aw turu jëmm ngoog kuy laaj aw tur ñu jox la jëmm soo ko jëfandikoo daan doy sëkk kon xasiida xasiida